moom Marwan nag xaar rahimahullah benn jour mooy day tester Abu Hurayra mi est-ce nekkul di juum quoi ci xadiisam yi mooy benn bindkatam quoi benn scriptam benn secrétaire am ne ko comme comme ñu nekk benn néeg boo xam ne daa am beneen néeg ci ginnaaw mu dugal ko foofu ne ko léegi del déglu yoral bët bi yoral bindukaay ak fu ñuy binde dinaa ko laaj ay xadiis lu mu wax rek yow loo dégg mu wax bindal mu laaj Seydina Abu Hurayra ñëw Marwan waxam moom xamul li xew mu laaj ko ay xadiis Seydina Abu Hurayra wax ba mu paree après mu tàggatoo mu dem bi mu demee Marwan ne waa ji léegi mën ngaa génn ñëwul ñëwul waa ji ñëw génn fi nekk mu xool ne waaw baax na toog ba ay tax ay jamono après mu woowulaat Seydina Abu Hurayra benn jour quoi mu ñëw mu ne ko mais Abu Hurayra yaa fàttaliku fan yële am nga xadiis yoo mu fi jàngaloon mu ne ko waaw waaw waaw fàttaliku naa ko am na waaw woo waaw waaw mu ko waa xadiis man nga ma ko waxaat fekk Marwan avant mu koy woolu nenuwaat waa ji demaatal ci ginnaaw jëlaatal beneen feuille comme na defoon bee passé defaatal noonu loo dégg mu wax rek bindaatal waa ji nekk ca gannaaw Abu Hurayra gisu ko yëgu ko sax waaw waa joo am ne daa nekk ci fii bunt fii am benn bunt ñu tëj ko ndeke am na benn waay bu nekk foofu di dégg li ñuy wax mu ne ko waaw hadith yooyu moom man nga ma koo kiiwaat hein léegi mu daal di koy léegi mu ne ko waaw fàttale ko naa mu ne ko man nga ma koo xaar mu ne ko waaw yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na nangam waxaat beneen waxaat waxaat waxaat waxaat waxaat waxaat waxaat waxaat waxaat waxaat wax wax wax ba affaire yi mu ne ko yii la woon mu ne ko ah yii woon mu ne ko baax na ah, ko waaw après biñ caree mu tàggatoo Abu Hurayra dem li ji ne Marwan ne waa ji ne ko man nga bind mu won mun ne demal nga indil ma beneen bi nga bindoon keroog mu indi ñu tew nii comme ñaar jël bi këyit gi teg nii di xool di xool est-ce que am na faute wala am na virgule walla fenn foo xam ne am na erreur walla déet waa ji muy xool di xool di xool xool xool xool ma ne virgule point sax fa mu taxawoon noonu la taxawee c'est là mu ngi mel ni tey bu doon tey da ngaa man daal damaa jël benn kii jël photocopier jeex na ni mooy ni ngay jële yow dara benn page boo bëgg photocopier luñ ci bind nga dem photocop boo photocopier lu mu lay jox bu dee photocopie bi baax na mais li ñu bind ci foofu la lay jox c'est la même chose de tout ma yi nii <laughs> ah, gis moo tax moom mooy tête de Abu Hurayra waaw yali ibnu Umar ginnaaw gi ci ëpp lu mu solo mooy Mawlana ibnu Umar radiyallahu anhuma ak après bo ci ñoom bon imaamul Suyuti toppul euh, kii euh, ordre bi après voilà après ñoom Ibn Abbas wal bahru mooy al bahru mooy kii Sayyidina Ibn Abbas mooy géeju xam-xam waaw mooy alxabru tamit mooy fóoréewu xeetu yonent saa sallam waaw kal Xudri yi ak Sayyidina Abu Sa'id al Xudri waaw wa Jaabirun Seydina Jaabir ibn Abdillah wa zawjatu nabi ak soxnaa yeneen saa saam bi Sayyidatu Aisha radiyallahu anhum ñii ñooy ñi ëpp lu ñu soloo xadiis te boo seetloo ñoom ñëpp Abu Hurayra kese moo ci newoon mag Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moom kese mooy moo ci newoon ki nga xam ne mag mag mag mag dëgg-dëgg waaw moom moom moom moo ko nekk dëgg dëgg dëgg moo ci ne newoon koo xam ne ñii ñëpp ñi ci des ay jën lañ woon ay ay ay ay ay ay ay ay waxambaane lañ woon ñi ay gone ñoom Ibnu Umar daa yeneen saa ñoom ay kii lañ woon gis nañ keroog li tax ñu ne ko yow doo dem Uhud doo ko fekke parce que dafa ay adam dafa tuuti woon moom ñoom Zayd ibn Thabit voilà mooy nga gis loolu <laughs> waaw ñoom Sayyidatu Aisha yi nga xam ne bi yoon saa sam di génn àddina dix-huit ans la am ñoom sëy naa jaabir yi nga xamante ne baax na ba moom Uhud keroog bàyyi ji dana ko ñun ñun mënuñoo dem waaw mooy gis nga Mawlaana Ibn Abbaas moom yeneen saa salaam moom sëñ Abu Taalib la la la la la la juddoo biñ leen embargo bi Makka waaw foofu fa la juddoo moom bi yeneen saa salaam génn àddina da doon dooru dugg néegub góor mooy da doon door a xarfal waaw moo tax keroog euh, aj ga ba mu rombee ne Mina damaa ñëw fekk saxaaba yore saasam bi leen jiite ma nekkoon ci benn mbaam mu jigéen daal di wàcc jaar ci benn partie sàpp bi dugg ci sàpp bi te waxuñ ma dara waaw loolu muy mas alam bi bu taxawee gi jiite yow nga war a jàll ñeneen ñi ñuy jiite jarul nga naan eh, non man ngaa jaar ci kanamu ñooñu mais bu ko def yoonu tool bu dee man na ñàkk nga jàll man ngaa jaar ci pas ci kanamu imam bi non mais ñeneen ñi sàppe bi sàppe bu la ci neex moo tax boo ñëwee ci jàkka ji léeg-léeg nga dugg gis place fële man nga traversé ci biir rang yi kii comme que gaa yi avancé wul nga jaar ci rang yi dem dugg loolu mën naa nekk voilà te loolu kenn du ne yow yone sa sa waxoon na euh, kii jaar ci kanamu kii julli bu xamoon ñu ne la waaw parce que sutratul imam yi na ko moo ko yóbbaale moo tax loolu Euh, Mawlana Ibn Abbas kon mooy nga gis ñun ay jeunes lañu woon waaw moo tax ku la toppal ci bal yeeg yooyu caaxaan yooyu léegi jàng mi moom diine bi moom boo màggee dina baax kooku waxu iblis la buy màgg ci ngay ci ngay màggete waxoon nañ la teroog la arab yi wax man shabba ala shay'in man shabba ndaw ci mbir yow laalaa kaa yi ëpp mooy noonu ngay màgget waaw bu koy màgget doo ndax doo man leneen te Iblis woon naa la ñàkkul fayda Iblis ñàkkul fayda nga jouer ci terrain ci ci équipe bu Iblis sa ndaw yëpp sa jeunesse sa force yëpp ci équipe bu Iblis nga doon jouer ba mu des yow nga waja nga war a niee mu finaliser la mu waxoon borom bi ne ñoom ñëpp dinaa leen sànk la ughwiyannahum waat naa ne dinaa leen sànq nga xam ne yow mu finaliser mooy nga continuer noonu dee moo ko ci gënal yow nga ñëw ne léegi nag non dama ciy génn day bay danaa mukk waaye xanaa ma ñàkk fayda man dinaa investir ah investir ci nit def ci sama lépp ba dara desul lu jariñoo jariñoo ji mooy lan mu lakki safara ni man wal iyaazu billah <laughs> waaw ma jariñoo ko mu bokk ña may féetali biir sawara may bàyyi muy avancé kon loolu euh, euh, ndaw na ngay nekk ci li nga xamante ne mooy lu baax kon Ibn Abbas radiyallahu anhuma moo jële xadiis bi yenent bi alayhi salatu wassalam mu ne annahu qaal mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa yaqulu mu naan ah Abdullah ñu ngi woon ci ma kii bi bi euh, Kurayb dane an Kurayb wala imam Muslim an Kurayb mawla ibn Abbas an ibn abdi an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu maata ibnun lahu bi Qudayl dane dafa am benn doomam boo xam ne dafa génn àddina fi nga xamante ne mooy Qudayl mu ne annahu maata kene dafa faatu ibnun doom lahu li Qudayl ibn Abbas dafa am benn doomu Ibn Abbas bu faatu bi nga xamante ne mooy Qudayd aw bi Usfan wala Usfan ay bërëb la yoo xam ne sorwuloon Makka fa qaala bi mu gaañoo nag Ibn Abbas di waajal doom ji fa qaala mu ne yaa Kurayb mu ne yaa Kurayb mu ne yow Kurayb yaa Kurayb yaa Kurayb mu ne ma yow Kurayb bi doomam ji génnee àddina foofu fa qaala mu ne ko yaa Kurayb yow Kurayb unzur ñuy waajal doom ñu ngir war koo jullee daal di koy jébbal borom bi ah mu ne xoolal yow Kurayb majtama'a lahu min an-naas waaw xoolal ñaata man mbooloo moo dajaloo ngir sama doom ji nga xam ne moom lañu war a jullee waaw ci riwaay al imaam euh, kii euh, euh, Ibnu Maaja rahmatullah alayhi foofu dana ko yaa Kurayb waaw qum fanzur hal ijtama'a li ibni ahad waaw ne ko Kurayb bu jógal nga xool ndax dajaloo na ngir sama doom ji kenn am na ñu dajaloo ngir julli jiñ ko war a jullee ah waaw. ci imaamu Ibn Maaja fa qultu nee na ko naam waawow waaw dana ko ko demal xool bu xool ñëw ne ko waawow fa qaala mu ne ko wayhaka kam tarahum waaw mu ne ko ay yow Kurayb wayhaka tekkul tox kareñan la de non ay yow Kurayb waaw kam tarahum waa ñaata nga gis ne loolu lañu war a tollu waay ma arbaina man Kurayb ma ko quarante qultu non dane ma non moom Ibn Abbaas ne ma kam tarahum arbaina ne ma nan ñaata ñu gis ne loolu lañ war a toll mbooloo mi di ngeen à peu près quarante ma ne ko laa bal hum ma ne ko non ñoo ko ëpp nañ lool de sëriñ bi qaala ne kon fa faxruju bibni waaw génn leen kon sama doom kon ñu war koo jullee jot na waaw kanta buñ ñëwaatee ci riwaaye imam gis nga loolu mooy ibnu maaja rahmatullah alayhi léegi xoolal ki nga xamante ne mooy al imaamu muslim rahmatullah alayhi foofu dane dana ko yaa Kurayb unzur majtama'a lahu min an-nas waaw nee ko Kurayb euh, Ibn Abbas ne ko radiyallahu anhu waa ngénnal nga xool sama doom ji faatu ñu war koo jullee ñaata ñoo dajaloo ngir moom ngir jullee ji ah nee na fa xarajtu ma génn fa ida nasun qad ijtama'u la ma gis mbooloo mi dajaloo ndax yëgle nañ dañuy yëgle ba xam ne dañ koo war a jullee ñu xam ne heure biñ ko war a jullee nit ñi dajaloo nañu c'est Ibn Abbas mu ngi woon ci biir radiyallahu anhuma mu ne ko génnal nga xool mbooloo mi fi nekk est mbooloo sax am na fi nee na ma génn ma fekk fa ay nit qad ijtama'u am mbooloo moo xam ne dajaloo nañ fa akhbartuhu ma ñëw xabaare ko fa qaala mu ne ma taquluhum arba'un mu ne ma Kurayb nga ne lan na quarante lañu ñeent fukk lañu qaala na'am nee na ma ne ko waaw qaala akhrijuhu mu ne génn leen nag sama néewu doom bi kon bu boobaa fa inni ndax man sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ma min rajulin muslim amul benn góor goo xamante ne dafa wommatu yamuutu mu faatu fa yaquumu mu feet mu jóg ala janazatihi ci ab néewam fekk ko arbauna quarante nit rajulan quarante góor la yushrikuuna billahi shay'an duñu bokkaale yàlla dara illa shaffa'ahum allahu fii dudul ne borom bi tabaraka wa taala dina leen nangul ñaan njéggal ak rambugan koy ñaanal waaw lée léegi lii la ko imam mu ne wa fi riwayat ibn Ma'ruf an Sharik ibn Abi Namir an Kurayb an ibn Abbas kon lii la ko al imamu Muslim daal di indee léegi nag kon ñu jàll ci beneen hadis bi romboon na waaw fekk lañ dañuy boole mais manoon nañu yem lañ ci waxoon de hadis quatre cent quarante mais sauf ko boobu liñ ci waxoon guddul ah ci waxoon guddul kon xadis bi ci mooy xadis neuf cent trente quatre waaw léegi ñu gis xadis boobu neuf cent trente quatre ah mu ne alimamu alxafidu nnawawiy rahimahullahu taala mu ne wa an marsad ibni abdillahi lyazaniyi rahimahu llahu taala annahu qaala kaana Maalik bnu Hubayrata radiyallahu anhu idaa sallaa alal janaazati fataqaalla nnaasu alayhaa fataqaalla nnaasu alayhaa jazaa'ahum salaasata ajzaa' summa qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sallaa alayhi salaasata sufuufin faqad awjabahu rawaahu abu daawud wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu al xaafiz an-nawawiyu rahimahullah mu di dernier xadis bi ci buntu bi mu ne wa an marsad ibn abdillahi al-yazani mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne non du saxaaba taabi'i la taalibe saxaaba di abul xayr ma abul xayr marsad ibn abdillah al-yazani muy abul xayr al misri al mahriyu rahimahullah al ximyariyu waaw al yazan yazani batnun min ximyar wax bu gis nag naan batnun min xamir wala min xumayr déet ximyar tribe woowu <laughs> al ximyari am ne cosaawoo noo woon yaman moom ci ñoom la bokk voilà moom mu ne wa an marsad ibn abdillah al yazani muy jële ci marsad ibn abdillah al yazani rahmatullah alayhi bokkoon ci waa yazan annahu qaala nee na kaana nekkoon na Maalik ibn Hubayra mu ne Maalik ibn Hubayra de nekkoon na kii mooy saxaaba bi muy Maalik di doomu Hubayra nekkoon na idaa salla radiyallahu anhu bu julli woon ala al julli ab néew lan la doon def ah fataqaalla naas laata muy julli mu xool nit ñi gis ne nit ñi bariwul loolu la naan fataqaalla naas waaw mu xool ne ñii bariwuñu de waaw mooy mu néewal leen ak gisam daal wan gis ni daal ñii dañoo néew jazaahum salasata ajza da leen doon def ay paar séddali ñetti sédd ñetti ñetti wàll waaw mooy ñetti sàppe lay wax léegi bu ko defee summa qa summa qaala ginnaaw gi mu ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama man salla alayhi salasatu sufuuf képp koo xam ne bi mu génnee àddina jullee na ko ñetti sàppe faqat aw jaba kooku moom mooy yàlla defal na ko ngërëmam mooy aw jaba rahmatullah aw jaba eh, jannatallah aw jaba maghfiratallah comme ni mu leere ci yeneen riwaaya surtout njéggalam waaw allahu akbar kooku mérité na le paradis mérité bi tabaraka wa mu ne xadiis bii de rawaahu mooy rot na waaw mel na ni ko am na ngërëmu borom bi tabaraka wa borom bi tabaaraka wa taala defalal na ko léegi nag mu ne xadis bi rawahu soroona ko Abu Daawud ak al Abu Daawud as-Sijistaani wa Tirmidi ak al imaam Abu Iisa at-Tirmidi wa ko sorooyee mu la xasanun xadis la boo xam ne bu baax la ah mu boo xam ne bu baax la mu ne Abu Daawud ak at ñoom ñoo ko solo imaamu Tirmidi mi ko solo mu ne xadiisun xasan mu ne xadiis bi xadiis la bu xasan léegi laaj bu njëkk bi mooy njàngat bu njëkk est ce que bi ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne imaamu euh, Ahmad jiitu woon na leen na ko noon solo na ko al imaam Ibnu Maaja al Qazwiini rahmatullahi alal jami al imam Abu Dawud comme moom la njëkk a nar waa Abu Dawud mu ngi ko ci kitaabul janaa'iz baabun fi sufuufi alal janaaza mu ne haddasanaa Muhammad ibn Ubayd mu ne haddasanaa nettali nañu Muhammad ibn Ubayd di Muhammad ibn Ubayd hmm, eh, muy Muhammad ibn Ubayd al-Ghabari al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Hammaad Hammaad muy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala moom mii moo gën a dëgër beneen Hammad ibn Salama bi ah gisoon nañ Abu Usama Hammad ibn Usama kooku kuufi la voilà kii mooy keneen ki gën a dëgër ci ñoom ñëpp muy Hammad ibn Zayd euh, ibn Dirham rahimahullah al-Basri rahimahullah alayhi an Muhammad ibn Ishaq moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ibn Khayyar mooy kii mooy sëriñu boroom sëriñu sëriñu waa ahlul maghazi waa ahlu sira al-Muttalibi al-Madani Abu Bakr ñu ne Abu Abdillah nga xam ne mu fi finalement fële la ne woon muy bilaadul Iraqi rahmatullahi alayhi comme na li moom mu ne muy ibn Ishaq men an Yazid rahmatullah alayhi an Yazid ibn Abi Habib mu jël ko ci Yazid ibn Abi Habib Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri mawla Sharik ibn Tufayl al-Azdi rahimahullahu ta'ala an Marthad al-Yazani moo ko jël ci Marthad al-Yazani mooy Marthad ibn Abdillah al-Yazani Abul Khayr al-Misri al-Mahri rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala an Maalik ibn Hubayrata moo ko jëlee ci Maalik ibn Hubayra ibn Xaalid ibn Muslim ñii ne no ibn Sal Salma ibn al-Haarith ah, ah, Abu Sa'iid al-Misri al-Kindi as-Sakuni alkindi alhimsi almisri radiyallahu ta'ala anhu annahu sahaaba la annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimin yamut fa yusalli alayhi thalathatu sufufin min almuslimina illa awjaba qaala fa kaana malikun idha istaqalla ahla aljinazati wala janazati jazaahum thalathatu sufuf lil hadith mu ne malikum no moom nee na dégg na mu ne yeneen saa sallam nee na amul benn way gëm yàlla boo xam way wommatul yàlla bu génn àddina ñetti sàppe julli ñi daal di koy jullee loolu hmm? ne kooku euh, illaa loolu ne aw jaba moom matal na moom kii na mel na ni am na ngërëmul yàlla jéggalul yàlla àjjana yàlla moo tax mu ne looloo tax fa qaala qaala nee na fa kaana malikun malik de woon na ibnu hubayra radiyallahu anhu bu xoolee gisee ne ah ñi nar a jullee néew bi kat dañoo néew bariwuñu da leen di xaaj ñetti xaaj ñetti euh, sufuuf moo tax ma ne la sufuuf la ci jublu voilà jazaahum thalathata ajza mooy comme fi jazaahum thalathata sufuufin ñetti sàppe lu ñu néew néew néew day fexe euh, def leen ñetti sàppe bu ndax hadis bi daal imaamu ah, ki nga xam ne mooy al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabul janaa'iz an sallallahu alayhi wa sallam baabu salaati ala al janaaza wa shafaa'ati lil mayyit mu ne haddasanaa Abu Kurayb mu ne ne sale nañ Abu Kurayb moom xaw nañ gëj gis muy Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullah sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Abdullah ibn al-Mubarak moom lañ gisoon ci hadith bi ñu génnoon muy Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi borom kitab az-Zuhd Abu Abdurrahman al-Marwazi al-Khurasani wa Yunus ibn Bukayr ak Yunus ibn Bukayr di Yunus ibn Bukayr ibn Wasil al-Shaybani Euh, al al al kuufi rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Isaaq moo ko jëlee ci ñoom ñaar ñu jëlee ko ci Muhammad euh, xam nga Yunus ibn Bukayr waaw ah, say waaw say jarul jaafar <laughs> euh, Allahu akbar Eh, an Muhammad ibn Ishaq gis nañ ko sànq muy sëriñ waa kutubu si waa maanaam waa ahlul siyar wal maghazi Muhammad mooy ibn Ishaq rahmatullah alayhi an Yazid ibn Abi Habib gis nañ ko sànq an Marthad ibn Abdillah al-Yazani gis nañ ko sànq an qala kana Malik ibn Hubayr idha salla radiyallahu anhu radiyallahu anhu idha salla ala janazatin fataqala an-nas alayha jazaa'un thalathata ajza' thumma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi thalathatu sufufin faqad awjab nii ko al daal di indee moom al imaamu eh, eh, kii nga xamante ne nii mooy at-Tirmidhi mu ne wa fil an Aisha mu ne xadis bu mel nii di wax ci buntu bu mel nii jëlee nañ ko ci sayyidatu Aisha hadith sayyidatu Aisha indi na hadith mel nii wa ummu Habiba ak ummu Habiba mooy kan Ramla bint Abi Sufyan ñoom ñaar ñëpp di soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Hurayra ak sayyidina Abu Hurayra mi doon la wa Maymunata zawji Nabi sallallahu alayhi wasallam ak Maymuna ñoom moom sayyidatu Aisha ummu Habiba ñu ñëpp soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Maymuna di soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne hadithu Malik ibn Hubayra hadithun hasan voilà moo tax mu ne waqaala hadithun hasan imaamu Nawawi wax ko foofale mu ne imaamu Tirmidhi mu ne hadithu Malik ibn Hubayra bi radiyallahu anhu hadith la boo xam ne bu baax la mu ne hakada naka nii rawaahu ghayru wahidin an Muhammad ibn Ishaq mu ne ci nii la ko soloo kudul kenn jël ko ci Muhammad ibn Ishaq mu ne war a waa Ibrahim ibn Sa'd mu ne Ibrahim ibn Sa'd daal na koy soloo jël ko an Muhammad ibn Ishaq jël ko ci Muhammad ibn Ishaq mu ne hadha al hadith hadith bi waaye moom nag dafa dugal wa adxala bayna Marsad wa Malik ibn Hubayra rajula waaw wa riwayatu haula asahu indana mu ne kanta ibrahim ibn sa'd moom bi mu ko solowee jële ko ci ibnu ishaq dafa dugal diggante marsad ibn abdillah ah, al yazni ah, rahimahullahu taala ak malik daf ko dugal benn waay mu ne waaye nag riwaay ñii nga xam ñoom leen gi sànq que ne amul kenn ku nekk seen diggante loolu ñooñu moo gën a dëgër fi ñun ñun al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi kon nag mu loolu lu lii wane na nag qad awjaba mooy maghfiratullah mooy hadith sayna eh, eh, kii eh, anas non hadith imam ahmad wax nañ la bokk nañu ko solo xoola moom mu ngi ko jële mu ne hadathana musnadul madaniyyin hadith malik ibn hubayra mooy musnadu ñi nga xam ne ñooy waa Medina hadith bi mu ne mooy malik ibn hubayra mu ne haddathana mu ne haddathana nettali nañ Yazid ibn Harun di Yazid ibn Harun yi kii moom dañ koo gëj a gis Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid al-Wasiti <laughs> la ñu ne non kii Bukhari la Bukhari al asl la <laughs> moom moo ko imaam asirinu imaam Ahmad qaala mu ne abarana Hammad ibn Zayd moom lañ gisoon sànq ibn Dirham al Azdi al Jahdami Abu Isma'il al Basri rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Zayd an Yazid ibn Abi Habib an Mardad ibn Abdillah al-Yazani an Malik ibn Ubayr radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min mu'minin yamuutu amul benn way ngëm yàlla moo tax muslim ak mu'min dañ leen di bu dee kenn ki rek ka fi nekk dugalaale na keneen waaw bu dee nag ñoom ñaar ñoo fi nekk bu goobaa ku nekk day jël day am particularité bu keneen ki amul voilà wala këli moo gën a màgg mooy mu'min bi waaw qaalatil arabu amanna kaw kaw yi dañoo ñëw naan gëm nañu suñu borom ne mukk bu bu bu ñu wax loola nee leen nañu wax aslam naa waaw wala ma yadxulil imaanu fi qulubikum fi bi voilà mu ngi noonu <laughs> dañ ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom nañu nee leen déet wommatu ngeen waaw kon nag mu ngi noonu kon ma min mu'minin amul benn way ngëm yàlla yamuutu buy faatu fa yusalli alayhi ummatun min al muslimin yablughuna an yakunu thalathata sufuf illa ghufira lah voilà ñoo xamante ni mbooloo moom di ko jullee ci jullit ñi jote nañ nekk ñetti sàppe lu dul ne dinañ leen jéggal waaw kon loolu mooy xat aw jabe kon mu mu njéggalug yàlla waaye njéggalug yàlla mais moo lay yóbbu allah moo lay yóbbu àjjana parce amul jéggalul yàlla doo dugg àjjana jéggalul yàlla ku ko amul doo dugg àjjana surtout àjjana ku ko amul yow moom xaw ma fooy demee àjjana moom mënoo fa ne waaw moo tax ñenn ñi tekkee ko àjjana qad awjaba mooy àjjana waaye mooy njég xadis al xadis yufassiru al xadis mooy jéggal gi nga xam ne moo lay yóbbu ca àjjana mu ngi noonu illaa xufira la borom bi ni la ko jéggal ay bàkkaaram mu ne qaala fa kaana Maalik ibn Hubayrata yataharraa idaa aqal idaa qalla ahlul janaaza ahlul janaazati an yaj'alahum salaasata sufuuf mu ne loolu moo tax da doon jël précaution la alhamdulillah moom Maalik ibn Hubayra radiyallahu anhu waaw bu gisee ne kii gaañukat gis ne nit ñi bariwul ku man di doon nag du ne sama waa kër laa koy defal dégg waaw nit ku topp yonent bari saa saam xamoo barrière kii laa bokkal kee laa bokkal loolu amoo ko lu dul ci àttee sariya comme ku ku ku faatu ñu war koo miraas boobu doo ñëw ne boo jullit ñépp a yem innamal mu'minuna ikhwa jël leen alal ji jox ñépp déedéet <laughs> waaw mais bu dee doxalinam mag ñeneen ñi ak yiw yi xamante ne xam-xam bi ko yàlla jox ak jàngale mi ak xatta xéewal bi nga xam ne alal ji moom dina def ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege seen xaq waaye du ci xool du ci xejj ak seen rawatina xam-xam waaw ak loo xamante ni lu ñuy defal jullit la muy lu baax du ne man daal bu dee sama waa ñooñ la ma defe ko nu mu gën a baax bu jeenee ay mejoo ko wal iyaadu billah loolu loolu loolu daraa ci baaxul loolu loolu daraa ci baaxul waaw loolu it kooku moom sori nag nekk royukaay waaw te royu yonent bi alayhi salaatu salaam wal iyaadu billah moo tax bu ma soona mi bu ma dem comme que moo fay saxaaba moo fay gaa yi tamit loolu <laughs> waaw mooy jiital li ñu war a jiital wàcc leen yonent saa salaam Sayyidatu Aisha waxoon sax imam Muslim ci introduction bi dañ ñoo digal ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay saxaaba bu nee bëb bërëb yemul ak keneen waaw yemul ak keneen ak kook noonu ko mën a tudd yemuñu waaw moo tax day ñëw xool nit ñi bu gisee dañoo tuuti da da ci doon bàyyi xel da ko doon jël yataharra waaw waaw fa kaana Maalik ibn Humayra yataharra idaa qalla ahlu janaazatin an yaj'alahum thalathata sufuuf bu gisee ne ñuy bariwuñ day fexe def leen toppatool boppam sàppe def ko ñetti sàppe waaw allahu akbar kon nii la al imaamu abu isa non imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhim ñoo moom ak ñi jiir moom nii la ko soloobee léegi nag kon xadis kon suñu ñetti xadis yaa ngi bu ñu leen récapituler walillahi alhamdu wal minna xadiis Sayyidatu Aisha dane yeneen saa saam dane amul kenn koo xam ne day génn àddina am mbooloo ci way ngëm yàlla yi ñu mat sans jullee ko lu dul ne ñaanal ko lu dul ne dinañ leen seen ràmm ñoom ñëpp dinañ ko nangu borom bi dina leen nangul seen ñegg ñaan jéggal ga seen ñaan àjjana ga yooyu yëpp dinañ ko borom bi da leen koy nangul intercession ràmm ba xadiisu Ibn bi di neuf cent bi moo doon neuf cent trente-deux Sayyidatu Aisha neuf cent trente-trois bu Sayyidatu Sayyidina moom yeneen saa saam la amul benn góor buy génn àddina góor a jigéen a ci yam mu fekkee bañ koy jullee quarante personnes ñeent fukki kii waaye ñoo xamante ni mu teg ci charte la yushrikuuna billahi shay'a ñoo xam ne du ñu bokkaale yàlla dara kon ñu xam ne kon mbooloo mëne muy wax saaya tamit il faut ñu remplier affaire bi faut pas mu nekk ay bokkaale maanaa ñoo xamante ne nii seenu gëm yàlla dëgërul biddiw yi lañ gën a gëm maaman yi mënu tus lañ gën a gërëm waaw yàlla day wax ñu jàpp ne waxu sëriñ diw moo ko féete kaw kooku kan moo ko dàq bokkaale <laughs> kooku moom bokkaale kat bu rëy waaw waaw waaw gëm ne moom xàmb yi ñoom dañuy jariñ tamit waaw te dañuy lore waaw nangam ak nangam ndëpp yëg nangam ñoo nooy bokkaale kat la moo tax mu ne boo xamante ni quarante yoo xam ne nag bu ñu bokkaale yàlla ah dara bu ñu ñaanee waajoo yàlla jéggal looloo leen fendi borom bi day jéggal waaj hadis bii bu mujj bii nag 934 Seydina Marsad ibn Abdullah di ñu wan ne même bu ñu néewee yéen fexe leen defar sàppe yi def leen ko ñetti sàppe boo defee loolu ñetti sàppe bopp jul néew bu ñu jullee ñetti sàppe julli ko ñu nekk ñetti sàppe kooku am na ngërëmu yàlla néew bu yàlla jéggal na ko te ba mu ko jéggalee la koy dugal àjjana jeex na kon ñetti hadith yi moom la al imaam moom la al imaam an-Nawawi indi fii léegi